wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabi'uuhu wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabi'uuhu wa laa tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabiilihi daalikum wassaakum bihi la'allakum tattaquun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laayaab téeméer bi ak juróom fukk ak ñett mu ne wa anna haadaa te lii nag maleen leen filimal yim leen daga yim leen xaraamal ma jàngal leen ko ak yim leen digal ci biir loolu de mooy hada lii siraati mooy sama yoon mustaqiima wi cow wooral jëm ci moom ci sañu boroom fattabi'uhu yéen ñépp nag mbooleem nit ñi yéen laay woo yi rawatina yéen waa Quraysh fattabi'u topp leen yoon wii wala tattabi'u subul te leen topp yi nga xam ne mooy sew nde yi yoon yu sew yi nga xam ne ñoo nekk ci xàll wu mag wii muy lislaam xàll wu rëy la daal di jëm ci borom bi tabaaraka wa taala waaye ci wet gi dafa am ay yoon yoo xam ne yu sew la yu bëtte na nekk na muy fa nga xam ne Iblis moo fa nekk ki gaayam di xaar ku wàcc xàllu wi rek xàllu muy ngandum boulevard bi di l'islam ku ko wàcc rek gaa yi daal di lay këf bu ko defee fatafarraqa bikum an sabilihi yoon yoo yële ñoom dañ leen di tàqali de ci yoon wu yàlla bii day tax yéen ngeen nekk ci yeneen yoon woo xamante ne wuute na ak wi seen boroom tabaaraka wa taala daal di waxoon ngeen daal di ciy sóobu kon da leen di yengal jëme leen ci yoon wudul woowale daalikum loolee nag lii ma leen limal wassaakum be ba léegi moom la leen seen boroom daal di daal di dénk la'allakum bu ko defee yéen tattaquuna ngeen ragal ko wa summa mun na nag ginnaaw gi aataynaa joxoon nañu Muusaa Seydina Muusaa alayhi salaam alkitaaba téere ba di tawraat tamaama mu nekk loo xam ne ngir mottali xéewal gi nga xam ne moom laa leen defal ñoom waa banu israil ala alladi ahsana ala alladi ahsana wa ma daal di koy def ala alladi ahsana mooy lan li nga ki nga xamante ne ci kaw ki nga xamante ne nii moo rafetal wa tafsila mu nekk loo xamante ne nii day ñëw di tàqale tey leeral leeral li kulli shay'in ci lépp rek wa hudan te mu nekk loo xamante ne nii mooy téere boo bële njub la de walla njubu kese la muy tawraat wa rahma nekk li nga xamante ne nii mooy yërmande kese la la la'allahum bu ko defee ñoom bi liqaa'i rabbihim ci daje bi nga xam ne moom la ñuy dajeeg seen boroom tabaaraka wa taala daal di dajeeg daje bi ñuy dajeeg moom yu'minuuna ñu gëm ko wa haadaa te alquraan jii nag kitaabun téere la moom anzalnaahu boo xam ne ñoo ko ko wàcce comme ni ñu wàcce woon tawraat moom mubaarakun bu barkeel la fattabi'uhu waay waay ngal la waay topp leen ko yéen nit ñépp gu juif yéeg arab yéeg chrétiens yéeg ñépp wattaqu te na ngeen ragal seen boroom day moytu li fi ne yi ciy tere la la'allakum bu ko defee yéen turhamuuna ñu daldi leen yërëm an taqulu man nag boroom bi tabaaraka wa taala dama leen a wàcceel rawatina yéen ñiy njëkkee ko alquran di jiite ci yéen waa Quraysh yéen arab yi an ngeen di bañ a wax ëllëg naan innama dëgg-dëgg bàyyi ba ñëw ca yowmal qiyam ñëw ci seen kanamu borom bu doon borom bi wàccewu leen woon alquran jii nga xam ne mubaarak la dafa nekk lu barkeel ne leen topp leen ko bu ko defee ñu daal di leen yërëm mu ne an taqulu parce que bañ man borom bi tabaaraka wa di wax ëllëg naan noo borom bi di uti lay quoi naan innama unzila alkitaabu moo li tax ñun manuñu woon a gëm mooy dëgg-dëgg li am mooy dañoo wàcce woon téere téere yi nga wàcce woon muy tawraat wala injiil de moom da nga koo wàcce woon ala ta'ifatayni min qablina alhamdulillah da nga koo wàcce woon ci ñaari kuréel yoo xamante ne nii ñoom ñoo ñu fi jiitu woon muy yahuud yi ak nasaraan yi ñoom ñoo ñële ñoom nga wàcce woon téere ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu fi jiitu woon wa in naa te ñun nag dañoo nekkoon waa Quraysh an dirasatihim di jàng ca la nekk ca téere ya di dem ca yahuud ya di jàng ci ñoom loolu nag di jàng téere yoo yële comme que wàcce wuñ ko ci ñoom te ci ñoom lañ ko wàccee la gaafiliina ñun dañ cee nekkoon ñu yëga di daal manuñu ko woon ndax xamuñu ko woon ko mbir maa maangoo ngële léegi nag te tamit mooy ñoom seen jàng kon wa in kunna an dirasatihim ñoom buñ ko doon jàng ñun xamuñu ko woon quoi ñun xamuñu woon ñoom liñ doon wax ndax seen téere yoo yële ci beneenub làkk la woon te nekkul woon ci seen làkk moo tax ñoom buñ ko doon jàng ñun ñu ko woon xam suñu boroom nag loolu la doon la leen doon bañal ñuy am lay yu mel nii xam ne lii moom lay caaxaan la aw taqulu wala ngeen di dama bañit ngeen doon wax naan law la law an law an naa ay waay bu doon de ñun unzira alayna tay waay ñëw ba yawmal qiyam naan ay waay aka neexoon waay tay waay bu ñu yónni woon waay naa ci suñu kaw alkitaabu téere bi ay way bu borom bi wàcce woon téere ci ñun wallahi la kunna ahda minhum waat naa ne ñun ñooy gën ñooy gën a ñëpp gën tegu ci yoon ñi nga xam ne ñoo yahudi ak nasaraan yi nga xam ne jotoon nañoo wàcce ci ñoom téere suñu borom ne nag lool nag laa leen di bañal ngeen koy wax moo tax yéen lay da ngeen ko dul am fépp fu ngeen manoon a jaar ngir ut lay nag loolu moom amul am du ngeen ko am kon nag mu ngi noon faqat dëgg-dëgg kon nag yéen waa Quraysh ak yéen waa <laughs> yéen ñii faqat jaakum dëgg-dëgg dikkal na leen bayyinatun preuve yu leer alquran ju leer mim rabbikum tukkee ci seen borom wa hudan te alquran ji njub la de wa rahmatun te yéen mënay kese la léegi nag kon topp leen ko amul du ngeen am lay boobu loolu suñu borom moom fàtt na buntu anakan moo dàq tooñ fa man mu kenn dàqu la tooñ mi man kaddaba waa ji nga xam ne dafa weddi bi aayaatillaahi ci laaya yàlla yii nekk ci alquraan ak yi mu def ci kawnu bi ak ci seen bopp kenn ginu ko ginu la dàq dàq tooñ waajoo jële wasadafa an ha ba pare mu daal di koy dummóoyu daal daal di teg laaya yi fële buñ ko ci won mu daal di koy dummóoyu parce que lan àndul ak li nga xamante ne nii mooy bànnee xam de sa najis yi xelséem nañoo fay alladina gaa yi nga xamante ne nii yasdifuuna di ayatina ñoom ñooy dummoo yi suñu laaya yi parce que arrangé wu leen nee nañ te wallahi mooy li leen arrangé waaye comme que tànn dañoo nekk nit ñoo xamante ne nii nafsa ñoom seen nafsu moo leen moom seen bakkana leen moom moo tax du leen mën arrangé te loolu moom bu boobaa kon nag nañoo fay yi nga xamante yasrifuuna an ayatina ñooy du mooyu di wan gannaaw suñu laaya yi bañ koo doxe bañ koo jàng bañ koo doxe te ku ko doxe ñu xeex ak yow wala ne la doo ko fi doxe gaa yooyu ñoom xëy séef naa leen fay su al la gën a tar ci mbugal mi ma dig jaam yi bi ma kaanu yasrifuun ci sababu li nga xam ne moom lañ doon du sama laaya yi mu ne hal waa gaa yi ñoom ñoom ñii ñoom xanaa ndax ñoom xaaruñu gaa yi weddi nii sama laaya yi ci yéefaru Quraysh yii ak ñi mel ni ñoom ba suuf di lemu waa ñoom hal yanzuruna ndax moom dañuy xaar illaa lu dul ngir ñu gëm lan la ñuy xaar lii may bëgg a wax anta tiyahumul malaika dañuy xaar malaaka yi dikkal leen daal ngir jël seen ruux yi loolu la ñuy xaar jamono ji nga xamante ne ci la dee ñu daal di tuub kon ni nga xam ne iblis ñu bari ci jaam yi loolu lañ leen di waxaa ah. bu xamee ne yow moom de toute façon malu la fexe yow nga jàpp ne yàlla am na voilà moom léegi naan a ah, baax na léegi kon c'est bon léegi nag <laughs> léegi <laughs> daraan ah baax na kon kii constaté naa ne man waa fexe ba du gëm yàlla am na léegi mu ne kon c'est ok c'est ok waaye léegi nag da ngay gëmloo ne bon yow nag fii mu ne yaa ngi sax ndaw ko ah oh! yow daal fii mu ne laa wax nekkal ci sa dund dundal waaye yow vita vie d'affaires yi ñëwagul ah deewagoo fii mu ne profiter ci sa ndaw boo ñëwee bay màgg nga sellal dem aji màkka boo fi ajee màkka yow am nga alal am nga lool waaye li man satan ilay sabila man iblis kaay nag ma wax la lool lépp ay jax-jaxal la yuy ñëw sam xel léeg-léeg sax nga am iblis boo xam ne bu nit la boo xam ne ak usaas lañ koy wax bu dëgëru fit li la wax yii na la lii daraa ci newul naan la gis nga boo fi demee ak yow imaginer loolu nag yu bari jax-jaxal yu ñëw sam xel la moo tax nag naan la boo fi imaginer nga dem aji ba pare ñëw sawaay tànn biir bi yow lañ ko tuddee ñu naan allah yi lañ ko xam nga loolu tamit c'est pas rafet quoi wala nga ñëw bon yow léegi tournoi bi dan lañ la koy mën a nga nekk le pare loolu day xaw a kii quoi wala dancing bi sawaay ah les samedi soir sawaay ah ba pare ñu naan allaajee toj ndaje mi loolu nag xam nga day ñaaw kon bàyyil ba nekk mag bu ko defee ba joxal sa baay mu dem joxal sa tonton yi ñu dem ñu gërëm la sant la daal di lay ñaanal barkeel léegi nag kantaa yow profiter ci sa dund te nag ñoom bi mu la koy wax moo la gën tey ne moo la gën xam ne jamono ju nekk man ngaa dee moo nag suñu borom ne waa ñeen na leen di xaar hal yanzuruna moo ndax ñoom yéefér yi dañuy xaar ngir gëm alquran jii di ko doxee illaa an taatiyahumul malaayika lu dul daal da ngeen di xaar daal malaaka yi alayhimus salaam di kël leen ngir daal di jël seen mbaam seen ruux yi aw yatiya wala boog mu dikk wala lii ngeen di xaar aw yatiya rabbuk wala seen borom ci boppam ngeen di xaar mooy mbiru seen boroom ñëw aw yatiya ba'du ayati rabbik wala lenn ci màndarga yi nga xamante ne nii mooy lan ngeen di xaar seen borom malaaka yi ñëw wala seen borom ci boppam ngeen di xaar mu ñëw aw wala boobu na ngeen di xaar aw yatiya mu dikk bandu ayaati rabbik lenn ci li nga xamante ne mooy seen mandargaay borom yi tabaaraka wa taala moom ngeen di xaar yi nga xam ne mbugal mi nga xam ne moom da leen koy teg ngeen ay fànk wala luy wane ne moom léegi jeex na comme bu bu jëlee jant bi yóbbu ko mu fenk beneen côté bi wala bi lool ngeen di xaar yow ma yëg leen ne yàtti bés bi muy ñëw bandu ayaati sa laayaay borom bi laa yanfa'u nafsan du jariñ du nafsan du jariñ benn bakkan imaanuha ak ngëmam keroog bàyyi ba yooyu ñëw yi nga xam ne boroom bi moom dane bu agsee ku fi gëm duma la nangul yooyu ñëw lam taku fekk bakkan boobu yooyu bu ñëwee moom laayan yanfa'u du jariñ nafsan benn bakkan imaanuha ngëm yàlla ga muy woote naan gëm na la boo xamante ne lam takun amanat bu doon ne bakkan boobu fekkuloon mu jiitu laata laaya boobu di ñëw fekkoon mu jiitu lu yàgg min qablu lu kasabat mu fàgg woon fii imaaniha ci ngëm yàlla gëm gëmoon xayraa loolu day wane ne ngëm a sell léegi nii samay jëf garaawul nay ñaaw mais sama xol na loolu demewul noonu waxoon nañ sa sa mu wareeraloon nañu que ne moom am na ci xol suux xamante ne nii bu rafetee bu baaxee lépp yaram wi yëpp baax bu bonee nag lépp bon te mooy xol kon nag mbir maa ngoo mënoo gëmloo ne xol bi baax na li ci biti di ñaaw kon nag aw kasabat wala boo mu fàgg woon fii imaaniha ci ngëm yàllaam goo gële taxoon mu